jeexaloon nañ ghazwatu badrinil kubra muy xare badar bi daldi woon nañ koy jeexal walillahi alhamdu wal minna muy deuxième badar comme niñ ko gise woon ndax ghazwatu safwan moo doon badar bu ndaw bi bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam génnoon doon dabi kurz ibn jaabirin fihri wa aslama ba'd mu doon dabi seydina Kurz ibn Jaabir mi songoon caawam madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ghazwatu badrin bii ñu génn mooy ghazwatu badrinil kubra di badru qitaalin mooy badar bi nga xam ne fa la xare bi am fa la njëkk laal diggante jullit ñi ak yéeféer yi ginnaaw bi ñu jeexalee loolu ba léegi kon ñuy continuer ci xew-xew yi nga xam ne ñoo xew ci ñaareelu atu gàddaayu yonent mi aleyhi salaatu wassalaam waxoon naa la këne ère médinoise bi daanaka lépp li ci ëpp li ci ëpp ay xare la mooy ay guerre la yoo xam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo ko mëne wala mu am ñoo xam ne ñoom la yónni ñu leen di woowe expédition yi di saraya yi comme ni ñu ko leerale woon walillahi alhamdu wal minna keroog nag yonent bi aleyhi wassalaam bi nga xamante ne nii ci la jóge Badrin dafa toog madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ay fan yu néew la fa paase moom alayhi salaatu wassalaam daldi duggaat ci beneen xare waaye yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doo noppale ko Badar moos gis nañ ni li li nga fa daj yépp ak li fa sa saxaaba yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum daal di daj waa doo noppale ko waaye kallaa noppal amul gisoon nañ ne aleyhi salaatu wassalaam masula noppalu ba ko suñu boroom subhaanahu wa taala la ko woon yaa ayyuhal muzammil yaa ayyuhal muddaththir qum fa anzir wa rabbaka fa kabbir wa thiyaabaka fa tahhir wa rujza fahjur wa laa tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir Allah depuis boobu muy fi mu jotee risaala ji ne ko nag li nga jot xaaru Hira révélation bi nga jot depuis boobu xam-xam bi nga yor lépp fees dell ak xam-xam loolu nag suñu boroom subhaanahu wa moo lay digal que ne yow miy jógal yow mi sàngu jógal Ah, li suñu sëriñ Cheikh Mouhamad Moustapha wax keroog ci gàmmu bi lu am solo yaa ayyuhal muddaththir fekk na boobu ah, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ngi fees dell ak ay qualité yoo xamante ni nii ñoom la war a nag li nga xam ne mooy waa suuf yooyu mu sàngoo muy jikko yooyu nga xam ne moom la sàngoo mu mel ni ay yére yu fees dell ci moom ñoom ñu ne ko jógal yaa ayyuhal muddaththir yow mi ki sàngu ràngoo qualité yi qum fa anzir jógal nga waar nit ñi xuppu leen ndax nag seen déconné bi bari na waa màkk ak waa kaw suuf waaw depuis boobu gis nañ ne alayhi salaatu wassalaam amul noof laay amul noppal moo tax fii it noonu la imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi di ñu nettali wa an abi xare bii nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu jógee Badrin daldi taxawal duggaat ci beneen xare mu ne moom imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhima mu ne fa lamma qadima rasulullah sallallahu alayhi wa sallam almadina lam yaqum biha illa sab'a layaalin hatta ghaza bi nafsihi yuridu bani sulaym Allah imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi mu ne bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam jóge badrin xare badr jóge foofu xeex bi jeex na xare bi jeex na ba mu ñibbi si madinatul munawwar ala saakini afdalu salaatu wassalaam mu ne lam yu yoq lam yu qim moom alayhi salaatu wassalaam paase wu fa lam yuqim biha illa sab'a layaal paasewul Médina lu dul sept jours sept sept guddi mooy une semaine après bi Badar jeexee li mu agsee Médina une semaine après mu dugg ci xare bu bees moom alayhi salaatu wassalaam moo tax mu ne xatta Gaza sept guddi juróom-ñaari guddi rek ba mu ñibbisee Badar la toog Médina ba ñu nga xam ne da duggaat ci beneen xare ci jëmmam ñoom alayhi salaatu wassalaam moo yónneewul moom moo dem waa ñan la doon xaral ñan la doon xeexal mu ne yuridu bani sulaymin ñi nga xam ne ñoom la doon xareel ñoom la uti woon mooy waa banu sulaym ah te loolu Ah, dañ am nañu ne ci début shawwal la bul fàtte ne ghazwatu badrin am nañu wax loolu ne début shawwal la ndax ghazwatu badrin ci ramadan la amoon ah muy dix-septième jour bi ci àjjuma ju tàng joo jële ca la xewe woon ghazwatu badr ba mu jeexee yonent bi alayhi saako wasalaam daal di fay des ñetti fan jóge fa dellu Madinatul Munawwara ak yoon bi gisoon nañ bés yi mu jëloon bi mu ñëwee Madinatul Munawwara toog fa tuuti Shawwal dugg muy weer wi nga xam ne moo topp ci weeru koor ci septième jour bi ba mu àggee Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ci la génn ci xare bii di gazwatu bani sulaym ah bani sulaym ñoom benn tribu la woon ci tribu arab yi yoo xamante ah, woon madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam imaam ibn Hisham raxmatullaahi alayhi mu ne keroog bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam di génn di dem ci xare boobu mu ne wastaamala ala almadinati Sibaa ibn Urfuta Sibaa ibn Urfuta al-Ghifaari radiyallaahu ta'aala anhu wa ardaa aw ibn Ummi Kalb um, ibn Ummi Maktuum imaam ibn Hisham rahmatullahi alayhi mu ne keroog moom alayhi salaatu wassalaam bi muy génn ah, ki nga xam ne moom la bàyyi woon Medina ci ginnaawam mu assuré intérim bi comme ni nga xam ne loolu léegi xam nañ mooy sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu doon génn Madinatul Munawwara di dem ci xare wala di tukki day am koo xam ne moom lay def mu assuré intérim bi ginnaawam mu ne keroog moom imaam ibn Hisham raxmatullaahi alayhi mu ne mu fa bàyyi woon moo doon Sibaa ibn Urfuta a saxaaba bu siiw la tuddoon Sibaa ibn Urfuta al-Ghifari am na nag ñu naan au al-Ghifari al-Kinani la al-Ghifari bi mooy li nga xam ni mooy li gën a siiw di Sibaa ibn Urfuta al-Ghifaari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa moom nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam du benn yoon bii rek ci ghazwatu Sulaymin ci waxu imaam Ibn Hisham rahmatullah alayhi ne keroog bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam di dem ci ghazwatu Bani Sulaym di xare ji waa ak waa Banu Sulaym moom mii dafa bàyyi woon bi Sibaa ibn Urfuta al-Ghifaari waaye ah keroog bi muy dem moom alayhi salaatu wassalaam bi xare yi Xaybar nekkoon ci kaw Medina booy dem Sham ta ay yahuud daldi woon koy dëkke jamono yooyu ba muy xare xare boobu ci septième année bi ah muy ghazwatu Xaybar moom mii dafa bàyyi woon di Sibaa ibn Urfuta radiyallahu ta'ala ardaa moo tax keroog bi nga xam ne ci la Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu ardaa ñëw di tuub si ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di dugg ci ci lislaam di daje seeg yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa jóge seen dëkk daldi ñëw madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam di seet si yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu ne ko yonent bi alayhi salaatu salaam dafa xare ji dafa dem xaybar imaam abu hurayra mu ne kama fekkoon te moom la fa bàyyi woon moo doon sibaa ibnu urfuta radiyallahu taala anhu wa seydna abu hurayra nee na biñ ñëwee mu daldi ñuy accueillir ndax délégation lañ woon du moom rek ñu ñëw a ah, mu accueillir ko accueillir ñu àndaloon teg leen ci condition yu baax foofu Medina jiite leen ba fajar jotee mu daldi leen jiite imaam abu hurayra radiyallahu mu ne bokk na ci lim tari keroog ci saar yim tarif ci fajar googu mu leen jiite moom seydinaa sibaa ibn urfuta ci jumaa yonent bi aleyhi moom mu ngi xaybar nee na bokk na ci saar yim tari suuratul mutaffifiin nee na mu ngi naan waylul lil mutaffifiin ba'da a'uuzu billaahi minash shaytaanir rajiim bismillahi irrahmaani irrahim waylun lilmutaffifiin alladina hum ida ktaaluu ala nnaasi yastawfuun wa ida kaaluuhum aw wazanuuhum yuxsiruun alaa yadunnu ulaa'ika annahum mab'uusuun li yawmin 'aziim yawma yaquumu nnaasu li rabbil 'aalamiin Allah nee na saar boobu bokk na ci saar yim tari keroog ci fajar seydna abu hurayra radiyallahu anhu mu ngi doore agsi nee bi ma déggee mu wax lool ndax saar bi danaan waylun toskare ñeel na waylun xurumbugal waylun malheur waylun xur wuy bér-béri ca biir safara lil mutaffifiina ñeel na ñi nga xam ne ñoom ñooy nax nit ñi ci seeni njaay ak seeni paa njaay ak mais ni ñuy jëflante ak seeni muamala ak nit ñi mooy seen relation nit ñépp ci dribble lañ ko teg mooy ay façon nit lañ ñoo xam ne dañ leen fekk ci commerce bi ci commerçant yi diñ leen fekk ci borom boutique yi gaa yi nekk ci centres commerciaux yi dinga leen fekk kiy jaaykatu jën bi diñ ko fekk waa ji jaay mburu diñ ko fekk waa jiy jaay euh, ceeb fu ne diñ leen fa fekk waaye diñ ko fekk ci jaaykatu oto beeg diñ ko fekk fépp ba koy fekk ak tamit ki nga xamante nii ni moom tout simplement nit la koo xam ne da ngeen am benn accord bu dox seen diggante walla loo xam ne transaction bu dox seen diggante même ci wàllu jikko danga koy fekk ci nit ñi ñooñu nag lan mooy seen melu mooy mu taf fi fiin mooy ne suñu boroom tekkil ñu lool mu ne alladina boo xamul ñoo ñooy ñan mooy ñi nga xam ne bu dee ci côté commerçant yi ida taalu ala an-nas yastawfun ñoom bu ñu demee di jëndi marchandise dem ni leen di peser li nga xam ne moom lañu war a jënd dañ naan ne kilo yi mat na pot yi mat bu dara wàññeeku waaw alkaylu wal wazn loolu euh, gin nañ ko leeral ci tafsiru euh, euh, saar boobu muy suuratul mutaffifiin différence bi am alkaylu ak al waaye loolu bon bërëb bi du du du loolu mooy ne ñoom buñ ñëwee ci commercant bi fi ñuy jënde marchandise yi dañuy ñëw ne affaire yi na mat kenn du leen nax waaye loolu mooy ida taalu ala nas yastawfun ñu mat ñu ñuy demander na mbir yi mat waaye nag wa ida kaaluhum cette fois ci bu dee ñoom ñoo war a nattal gaa yi aw wazanuhum wala ñu peser leen yuxsiru na nga gis ci balance yi di jaay jaay di di di di la nattal ceeb bi wala poobar bi wala yooyu dañ koy teg balaa àgg ñu dóor yëkkati sa dóor ci seen loxo yëkkati nga foog ne affaire bi mat na ndeke matul ñu sàcc la ay quelques grammes yu ndaw yoo xam ne yow danga koy xeeb waaye imaginer marché bi bu amee cent clients ci jour bi ku nekk mu sàcc la lu toll noonu imaginer ñaata la ci am voilà ñooñu la. mooy loolu nag du wàllu commerce rek waaye wàllu jikko mooy nit koo xam ne foo taxawee di di am ak moom loo séq ak moom ci transaction mu ngi xool bu dee ne moom moom moo soxla ni muy exigeant wi waa na affaire yi mat njaay moom daa war a mat wala boo mbir boo ciy dugg nit dafa war a leer te mat mais bu dee cette fois si moom moo la war a jox nga gis ko vraiment mu mu ciy dugal ay tànki bukki ngir nax la voilà wa idha kaaluhum aw wazanuhum yuxsirun loolu mooy al-mutaffif Seydina Abu Hurayra nag radiyallahu anhu nee na bi ma déggee ci biir julli ji de Seydina Sibaa ibn Urfuta di tari loolu radiyallahu ta'ala anhuma di tari saar boobu ci laa ne la mooy da koo xalaat pas da koo wax ci kaw ni halaka diw naan wé nii waa xew nii ñun suñu waa dëkk ci biir lañ dëkk bari na ñoo xam ne man ci suñu waa dëkk man Abu Hurayra mais ñun lii ñun ñun lii mooy suñu liggéey suñu commerce yépp ci lii la tegu mooy lii la bu ñuy dem di wuti marchandise dañuy exigeant waaye bu dee ñooy jaay ñu commencé di wàññil gaa yi leen teggil wala xoolal façon yi ngay gis ci ci ci talibe dem ay puut jaar pour ay Cees yooyu ci ji jaay jaay maa woy da gis benn benn bool plateau boo xam ne ay këyit lañ def ci suuf ay këyitu ciment lañ fa def jël ay mango nag teg ci kaw kii ko ba mu njool yow nga foog ne lépp mango la ndekete yow suuf si këyitu ciment lañ fa def ci kaw nii boo gisee mu gaaw sotti la ci mbuus Euh, am na ku ma ci doon wax keroog fan yële xaw na yàgg war na am at wala mopp ma koy euh, tirer attention ci dangerosité affaire boobu mu naan mais mu ne ma mais bu dee nit ñépp xam nga loolu ñépp ko xam mooy ne ki koy jënd la koo d'accord ma ne ko noonu mbir mu du loolu yow mu ngi mel ni mu ngi mel ni nga naan ma riba riba par exemple mooy comme intérêt yi banque bi euh, waa xam na ne. moom 100 euros na ko banque bi lebal mais nee na ko booy fay 150 ngay fay waaye da ngay d'accord comme que moom da cee kon baax na lool loo loolu raisonnement la nga foofu d'accord na ci rek baax na te sax d'accord na boobu wax naan da cee d'accord premièrement mooy ñëpp d'accordoon mooy ne loolu noonu taxul mu te nag képp koo xam ne loolu da indi beneen bunt day indi beneen bunt mooy képp koo xam ne yow. ci sa transaction da ngay nangu ñu nax la yow da ngaa ci sufaa uy te suñu waroon waxoon na wala tontu sufaha amwaalakum mooy ne gis nga ñi nga xam ne seen bopp yi dafa dese mooy ñoom euh, yor ànduñoo seen faculté yi ñooñu bu leen leen jox seen alal te tamit gis nga ku mel noonu euh, li fuqaha yi wax dañoo war a def ci ndax nit la koo xam ne moom. moom dafa nangu mooy nit koo xam ne moom pare na nee na non garaawul man buñ may naxit garaawul kooku il n'a pas toutes ses facultés kooku àndul ak xelam mu mat xelam matagul li ñuy def mooy duñ ko bàyyeeg alalam ndax comme nit ñi mais kaymaa yi ci dëkk bi dañ koy faagaagal léegi ñu ñu dépouiller léegi li ñuy def mooy kooku dañuy ut koo xam ne mooy gérer alalam voilà ab gouverneur ak gouverneur boo xam ne moom mooy gouverner di teg loxo ci alalam moom pas pour moom pas pour moom boppam mais di ko gérer ndax kooku mina sufaha képp ku d'accord ne man d'accord naa nañ lay nax loolu buntu képp ku ne man dama koy d'accord mooy ne loolu benn affaire la mooy ne yow de façon yow léegi sax yow beneen kaa ngay yor mooy da ngay nekk koo xam ne amatoo droit sax. yow bu doon état islamique la wala état jullit wala boo xam dañ fay doxal yooyu ni ñuy def imam bi mooy seet kenn mais yow léegi kooku mooy gérer mooy sa tuteur ci wàllu jënd jaay moo lay yor ndax sinon dañ affaire deuxièmement mooy ne même ko d'accord loolu dëgg loolu nit ñi d'accord ko mooy mooy xam nga lan la résignation li tubaab naan résignation mooy damaa dem ba xam ne de toute façon mbir mi nii lay demee man nag aw ma choix léegi nag ma moo ma topp ci noonu quoi comme que gaa yépp fii mango boo fi jënd booy dem serité boo bëgg a yóbbul fa nga jëm gaa yi noon la moo xam nga jóge Dakar bi dem la nga jóge ci àll bi di ñëw Dakar boo foo fi jënd mango ki orange gaa yi seen plateau yi ay këyit lañ teg ci suuf wala ay mbuus. léegi nag yow nga xam ne loolu bon moom la ñépp def nga ne non d'accord boobu tekkiwul ne nekkul tekkiwul ne da koo d'accord mais dañaa amul pexe loolu moo tax moo d'accord boobu sax bu dëgg mooy façon jaay yooyu noonu ñooñu nag la yàlla ne ala yazunnu ulaa'ika annahum mab'uthun mais ñiy def lii nii ala yazunnu ulaa'ika mais gaa yee gaa yee di def lii. bu ñuy jënd marchandise exigeant ci dem ci boo xam ci tool ba lañ koy jënd dem jëndi gerte eh bassin arachidier bi yéen gars yi affaire yi mat alors ko bu ko jëlee ba yóbbu ko ci marché tilleen bi wala muusante bi wala njaareem beeg yooyu wala caaray gaar bi fële saay buy jaay bu tegee kii te moo xam tamaate yi mu ci Richard Toll yooyu dem marché Castor buy teg. balaa affaire yee balance bi di di équilibré rek mu yëkkati loolu lépp nag mu teg ko ci damaa yàkkamti xam nga nit ki danga naan waa ji daa yàkkamti mat na alors que il le fait exprès mu ne waa ñiy def loolu ala yazunnu ndax ñoom xanaa xamuñu ne annahum mab'uthun kenn ñoom dinañ leen teg ci bis balaa ñu leen ci liñ doon def yawma yaqumu an-nas li yawmin 'azim ci bés bu mànd bu ragarlu bu tiitlu yawma yaqumu naasu li rabbil alamin bés boobu ñépp naan coow taxaw ñépp naan coow taxaw di déglu ki nga xam ne mooy rabbil alamin di borom bindéef yépp di borom bi subhaanahu wa taala ngir mu fay ku ne la nga doon jëf wa man ya'mal mithqaala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqaala dharratin sharran yarah ku def lu toll nit atome ci lu bon di nga ko gis lu toll ni zarra di nga ko gis ku def lu toll ni atome wala zarra ci lu baax di nga ko gis kon Siba Seydina Siba ibn Urfuta radiyallahu anhu bi muy tarisaar boobu Abu Hurayra radiyallahu anhu nee na ma ni xalaka diw maa ngi naan ci sama xel diw de alku kon diw suñu waa dëkk diw di lim kenn diw de moom alku na ndax lii diw alcool diw ba ni ñëw paree julli yi mu daal di leen waajal moom Seydina Siba radiyallahu taala anhu daal di leen yebal yó yónnee leen ngir ñu dem fekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam fi nga xam ne mooy Xaybar waaye moom Seydina Siba ibn Urfuta am na xare bu ñuy gis bu soriwul avant Xaybar foofu it di duumatul jëndal ghazwatu duumatul jëndal imaam abu hatim rahmatullah alayhi wa an abi nee na tamit yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi muy génn keroog di dem xare boobu moom seydina sibaa ibn urfuta moom la defoon mu daldi woon assurer intérim bi radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bi wa ja'ala aliyal firdawsi maskanahu wa ma'wa kon waxu imaam ibn Hisham boobu nag mooy dafa sikki sàkka mooy dane keroog bi yonent dem ci ghazwatu Bani Sulaym bi mu fay dem ki nga xam ne moom la defoon bàyyi Medina mu assurer intérim bi mooy moom imaam ibn Hisham Sibaa ibnu Urfuta aw ibnu Ummi Maktum wala Seydina ibnu Ummi Maktum moom gis nañ tarjamaam euh, radiyallahu anhu al-a'maa tam silma xawoon te yàgg nañu gis euh, yonent bi alayhi salaatu wassalaam yàgg na ko euh, moom it bàyyi di dem xare daal di koy bàyyi foofu mu daal di assurer intérim bi moom Seydina ibnu Ummi Maktum xare bi nag muy ghazwatu bani Sulaym moo tax imaam ibn ci siirat ibn Hisham dafa def ghazwatu bani Sulaym bil kudri muy ghazwatu bani Sulaym bil kudri mu ngi am bërëb bu ñu naan al kudri moo tax xare bi dañ koy woowe xar xaratal kudri boo déggee boo déggee boo déggee ñu naan la ghazwatu bani sulaym ak ghazwatu qarqaratil kudri benn la moo tax boroom subulul huda war rashad bi imam as-salih ash-shami rahmatullah alayhi moom dafa def al baabu saamin boo demee ci téere bi ñu la wax noonu subulul huda war rashad daa def al baabu saamin fi ghazwati bani sulaym bil kudri wa yuqaalu laha qarqaratal mu ne lii de bunt bi di huitième bunt ci quatrième volume bi mu ne lii ghazwatu bani sulaym bil kudri xare banu sulaym bi nga xam ne mu ngi amoon bërëb buñ naan al mu ne wa yuqaalu xare bii nag dañ koy wax qarqaratal kudri dañ koy woowe xar-xaratal kudri mooy ñaar yooyu yëpp benn benn lenn rekk lay désigner muy xare bi euh, mais mais mais euh, loolu benn wax la que ne benn la mais am na yeneen boroom xam-xam ya rahmatullah alayhim comme ni nga xamante ne nii noonu la ko imaam az-Zurqaani rahmatullah alayhi daal di cité ah ci euh, sharh euh, euh, bi mu def ci Mawaahibul Ladunniya bu imaam al-Qastallaani di sëriñu kii bu sànq di Saalih ash-Shaami rahmatullah alayhi ah, rahmatullah alayhima bu foofu imaam az-Zurqaani rahmatullah alayhi dafa tudd ne. ah xare bii nag di xarxaratul kudri wala ghazwatu bani sulaym mu ne ah bon balaa loolu xarxara day tekki li nga xam ne mooy suuf soo xam ne dafa nooy suuf su nooy la suuf su nooy la waaye ay picc ñoo fa doon nekk ci bërëb boobu mooy al kudri ay ay ay picc lañ yoo xam ne seen couleur dafa dafay tànd ci jëm ci ñuul day jëm ci ñuul loolu moo tax euh, moo tax wa fi alwaaniha qudra urifa biha dhalika wax ne li ko noonu kon mooy ne xar-xara mooy tekki suuf soo xam ne dafa nooy al ardul malsa mu ne wal kudru ba léegi imaam al Qastallaani ci mawaahib al mawaahibul laduniya mu ne al kudru tayrun fi alwaaniha kudra urifa biha zaalika al mawdi mu ne dafa nekk ay picc yoo xam ne seen couleur yi dafa commencé jëm ci ñuul mooy dafa nekk façon couleur la buy jëm ci ñuul mooy da ngay gis moo tax kudra da ngay dégg kudra euh, euh, bu ñuy wax ci wàllu mbërëg yi euh, boo xam ne mooy day xonq jëm ci ñuur voilà picc yooyu nag dañ fa bari foofu moo tax mu ne looloo tax ñu tudde ko foofu ndax ay picc lañ ñoo xam dañoo xam ne ñoom bërëb boobu dañ fay nekk moo tax ñu koy tudde noonu léegi nag bu ñu paree ci loolu ñu ñëwaat kon ci liñ doon wax sànq ci waxu imaam al-Qastallaani rahmat euh, euh, non imaam az-Zurqaani rahmatullah alayhi muy ci xaay bii ah xam nga nee naa la xare bii mooy banu Sulaym ghazwatu banu Sulaym dañ koy wax Qarqaratul Kudri waaye ah, am na nag wuute ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi am na wuute ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim moo tax dafa am ñoo xam ne dañuy xare Banu Sulaym comme ni ñu ko waxee sànq moo Qarqaratul Kudri benn la am nañu ne loolu c'est du benn rek la voilà te loolu imaam al-Qastallaani daal di wax moo tax imaam az-Zurqaani mu ne fahuma ghazwatun wahida mooy ghazwatu bani sulaym ak ghazwatu qarqaratal kudri benn la mooy mooy ay synonyme lañu rek mu ngi mel ni ghazwatu safwaan ak ghazwatu badrinil ula benn la mooy safwaan mooy bërëb ba nga xam ne dafa jege Badar ba yeneen ma ne saa sam dàqee Seydina Kurz ibn Jaabir ba foofu dafa taxaw fekk mu rëcc ko mu daal di tourner ñu koy wol ghazwatu bani sulaym non ghazwatu safwaan waaye di ko woowee ghazwatu badrinil ula badar bu njëkk bi xam nga mu ne nag loolu am na ñu ne ne ne mu ne fa huma ñoom ñaar benn la ghazwatu bani sulaym ak qarqaratal kudri benn la te loolu la kii wax imaam al-Qastallaani imaam az-Zurqaani mu ne wa tabi'a al-musannifa ala dhalika tilmiizuhu ash-Shaami mu ne al-musannif bi imaam al-Qastallaani ndax li wax naa la mooy bi muy sharaa moom imaam az-Zurqaani al mawaahibu ladunniya bu imaam al Qastallaani mu ne lii nag ne ñaar yooyu benn xare la euh, te imaam al Qastallaani wax ko fii nii taalibeem bi di ash-Shaami mooy as-Saalih ash-Shaami taalibeem noonu ak taalibe la tamit ci imaam as-Suyuuti ñoom ñu ñoroon dundal rahmatullahi mu ne taalibeem bi di ash-Shaami topp na ko ci loolu te ni denn la wax naa la sànq ci Subulul Hudaa war Rashaad li mu wax. ghazwa ghazwa ghazwatu bani sulaym bil kudri wa yuqaalu laha qarqaratul kudri waaye loolu benn wax voilà mu ne wa ja'alahum al-Ya'muri ghazwatayn kanta imaam al-Ya'muri rahmatullahi alayhi moom dane non ghazwatu uh, bani sulaym ak qarqaratul kudri bokk ñaari xare lay wuti mu ne wa ja'ala shaykhuhu Dimyaatiyu ghazwata Bani Sulaym huwa ghazwatu Najraan al-aatiya mu ne kanta sëriñam moom di imaam al-Ya'muri moom dane non ghazwatu Bani Sulaym mooy ghazwatu euh, kii Najraan la def amaana Buhraan la ta kii bi moo jum nu mu tudd euh, faute de frappe Najraan mais ghazwatu mooy bim la al aatiye bii ñëw ndax soriwul amaana beneen mooy xare Buhraan te loolu insha dinañ ci ñëw këne moom sëriñu imam al-Ya'muri bi ad-Dimyaati rahmatullah alayhi moom dane mbiri ñoo xasatu Banu Sulaym Qarqaratul Kudri moom dane du boobu mais beneen loolu mooy li nga xamante ni euh, mooy wax yi am ci lool mu am beneen wax boo xam ne Euh, man je me demande est-ce que bon dama foogoon ne euh, tabaa bi ma yor muy euh, version bi ma yor ci ci ci ci sur mooy kii bi nu mu tuddati imaam Ibn Kathir al-Bidaaya wan-Nihaaya man dama foogoon ne sama version moo am moo ñoom ñoo juum ci du impression bi ci lañ juum waaye bu ma vérifier euh, gis naa ne imam Ibn Kathir bon ah version yu ma vérifier yépp même chose ci na mooy ne moom xarxar ghazwatu Qarqaratal Kudri beneen xare la ko tuddee wa hiya ghazwatu Kudri te mooy ghazwatu Qarqaratal Kudri loolu moo nekk ci al bidaaya nihaaya waaye li gën a siiw mooy li ñoom imaam al Qastallaani wax taalibeen bi di imaam al Saalih ash-Shaami topp ko ci te euh, loolu day niroo bi imaam Ibn Isaaq da ghazwatu Bani Sulaym lii de mooy xare bi am al Kudri voilà kon léegi buñ paree ci loolu kon réglé nañ côté boobu kon gis nañ ne li gën a dëgër mooy ne insha allah mooy ghazwatu Bani Sulaym mooy ghazwatu Qarqarat al-Kudir c'est du pareil au même même bu nee ne bi nga wax yi am que que ne imaam al-Ya'muri moom dana ñaari xare la bu bokkul ñaar la gis nga nag façon yi nii nii moo taxoon bi ñuy lim ñaata xare la yonent bi alayhi salaatu salaam xare mu amoon wuute ci borom xam-xam yi ñii naan 19 ñii naan 21 ñii ñii naan 29 ñi lii la yu mel nii la. mooy day xare yoo xam ne ñii dañ naan ñaar la ñii ne benn la wala boog ñu jël ñaari xare def ko benn tellement dañoo jege te loolu leeraloon nañ ko walillahi alhamdu wal minna léegi nag bu ñu tuddee loolu ah léegi kon mu bàyyi yonent bi alayhi yi wa salaam bi muy génn di dem ghazwatu Bani Sulaym mu nga fa bàyyi kon ci waxu imaam ibn Hisham suwa Sibaa ibn Urfuta wala ibn Ummi Maktum wa hamala liwaahu Ali ibn Abi Taalib wa kaana abyada mu ne ki nga xam ne moo yoroon drapeau wam keroog alayhi salaatu wassalaam drapeau bi bu weex la woon mooy asadullahi alxaalib ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu wa arda mu ne fasaare ilayhim mu daal di nag yonent bi alayhi salaatu salaam génn madinatul munawwar ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam daal di dox jëm ci ñoom waa banu fa balaga mu dem ci ñoom ba daal di jote ma'mana miya miyahihim ba ni muy agsee fi nga xamante ne nii mooy seen bërëbu fi ñuy seen ndox yi fi ñuy ute ndox di fa yor seen gàtt yeeg yooyu mu ne yuqaalu lahu al kudr foofu nag ñu ngi koy wax al kudr ba mu fa àggee nag falam yajid fil mahaali ahad mu daal li fay dem fekku fa kenn mooy gaaya daw nañu dafa dem gaaya daw ah fekku fa ñu daal di dem seen yoon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu ñëwee fekku fa kenn mu ne wa arsala nafaran min asxaabihi fi a'la alwaadi wastaqbalahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi batni alwaadi mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di yónni benn mbooloo bi mu ñëwee ci seen ndox yi seen teen yi fekku leen mu yénni benn mbooloo fi a'lal waadi ci kaw xur wi kanta moom alayhi salaatu wassalaam mu daal di leen jublu fii batnil waadi ci biir xur wi mooy mu yónni benn mbooloo saxaaba yi ñu yi dem ci kaw xur wi yéeg ci kaw moom nag mu dugg ci biir xur wi moom alayhi salaatu wassalaam ngir jublu waa Banu Sulaym fa wajada ri'aan fiihim ghulaamun yuqaalu lahaa yuqaalu lahu yasaar mu dem fekk fa bi mu agsee ci biir xur wi mu ñëw fekk fa ñoo xam ne ay sàmm ay sàmm la ñuy sàmm ay gàtt yu waa Banu Sulaym bokk na ca benn booy bu mu fa fekk bu tudd yasaar fa sa'alahu an innaas ko ne ko waa ana anasa waa banu sulaym ñi sàmmal lii anañu anañu mu ne ko man awma xam-xam ci ñoom ah, lii nag euh, li tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam génn imaam al al al al Zurqaani tudd na ko li tax mu dem ci waa Banu Sulaym nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa dégg que ne ñoom euh, waa Banu Sulaym ak waa Ghatafan dañu faa. Euh, dañoo dajaloo ci benn bërëb mooy dajaloo fa pour la ngir waajal bi mu yëgee lool loo tax mu daal di génn jëm ci ñoom doon woon toog ñu koy fekk di ko attaquer noonu ndax boo bëriwul gaay dal sa kaw toog moom la meilleure des des des kii mooy nga attaquer doo fi toog di xaar comme que gaay yi yëngu ne dajaloo nañu xaaral nga fe mu daal di fekk leen foofu. waaye nag ah gaa yi daal di mu ñëw fekku leen fa gaa yi daal di daw mu laaj kon bi mu fa fekkee sàmm yooyu daal di fay fekk benn sàmm buñ naan yeesaar bi mu ko laajee ne ko ana nit ñi mu ne man awma ci ñoom xam-xam mooy awma ci ñoom benn information la añ ma lee innama uridu li xamsin wa hada yawmun rid'iyyun wannaasu qad irtafa'u ila al-mi'a mu ne man mooy booy bi mooy ki nga xam ne euh, moom moo yoroon euh, moom la fa fekk tam bokk ci sàmm yi mu ne ko euh, non man xaw awma ci ñoom awma ci ñoom benn benn benn benn information man dama fee ñëw damaa ñëw cinquième mooy euh, yii nii ay euh, façon wax araab la yoo araab yi doon wax mooy xam nga dane man maa fi ñëw xims ximsi laa fi ñëw mooy loolu la loolu la tontu yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ko innama uridu li ximsin pas xamsin li ximsin wa hada yawmun rib'iyun wan naas qad irtafa'u ila al miya mooy da leen dendi ci ndox mi tey dem sàmmi ñetti fan daldi di ñëwaat ci cinquième bés bi ñu ñëwaat ci ndox mi loolu moo la ñaan xims kantaa lim ne gaa yi dem nañ ar ribon foofu it mooy ko mooy lu mel ni xims mooy ne waa day ñëw sàmmkat bi ñëw indi ci ndox mi ay gàttam benn bés mu bàyyi leen nag deux jours yoo xam ne duñu ñu naan après deux jours yooyu ci quatrième jour bi mu indiwaat leen ñu naan xam nga se xims yi mooy da leen di ñu naan mu toog ñetti fan yoo xam ne day dem sàmmi leen te duñu naan dara ci cinquième jour bi mu indiwaat leen loolu mooy xim si ribaay nag mooy ne moom da leen di indi ñu naan tey mu yóbbuwaat leen ñuy lekki di for ñoom jur gi deux jours yoo xam ne du leen jox ñu naan quatrième jour bi mu indiwaat leen loolu lay wax fii moom euh, booy boobu loolu lay wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam nii ne ko innama uridu li ximsi wa hada yawmun rim'iyun wan naasu qad irtafa'u te nit ñi jëm nañ nekkatuñ fi dem nañ seen yoon ilal miyaahi dem nañ jëm ci ndox ya wa nahnu te ñun nag uzabun fi na'am ñun ñii nga fi fekk ay sàmmkat lañ yoo xam ne ay mooy ay célibataire lañ yoo xam ne ñun ci jur ji lañ nekk nii loolu la ko yasaar moom tontu mu ne fa aqaama sallallahu alayhi wa sallam talaata layaalin wa qad dafira bin naam léegi nag comme que gaa yi daw nañ te gaa yi lañu muus ñu daw bàyyi fa ñi nga xam ne ñooy leen di sàmmal xam nañ ne boo boo fi naree rawali yëpp boo mooy wul yéen sax dañ leen fiy fekk léegi yonent ma ne saab-saab fekk fa ñii di wax ak kenn ci ñoom bi yasaar ci seen booy yi seen jaam yi leen doon liggéeyal yonent ma ne saab-saab daal di fay passer trois jours moom la naan fa aqaama sallallahu alayhi wa sallam thalatha layaalin wa qad dhafira bin na'am léegi nag mooy jur ji nekk foofu yépp mu jël leen ndax gaayañ doon xareel si daw nañ bàyyi fi seen jur bàyyi fi di muus muus lu bàyyi fi bu jaar ñu àndalo yeneen trois cent daal di jël li nga xam ne mooy seen gàtt yiñ bàyyi woon foofu. fanxadara ila almadina waqtasamu ghana'imahum bi siraar ala salaasi amyaalin min almadina yonent bi alayhi salaatu salaam daal di fay jóge ginnaaw ñetti fan yooyu ah, daal di bi mu àggee benn teen buñ naan bu yàgg buñ naan siraar ah, mu nekk sorewul Medina yooyu Ah, fala daal di séddale li nga xam ne mooy màng moomu ñu am jële ko ci waa Banu Sulaym te ñu daw bàyyi kook seen jaam yooyu ah mu ne nag wa kaanat an-na'am xamsa mi'at ba'ir mu ne keroog bokk na ci gàtt yooyu jàpp jële ko ci gaa yi ah xamsa mi'at ba'ir cinq cent giléem fa axraja xumusa wa qassama arba'ata axmaasihi ala almuslimiin mu daal di génne xumus bi léegi xumus moom bon amatuñ droit di laaj mu nekk lu tumuranke ci ñun ginnaaw bi ñu gisee nan lañu séddalee butin de guerre Badar bi loolu moom jëlal nañu temps bu bari wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi xumusa wa lirrasul wa lidil qurba wa liyatama wa ainsi de suite wa ibnis sabil wal masaakin wabni sabiil in boobu in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yawmal furqaan yawmal taqal jam'aan loolu moom gis nañ ko leer na moo tax xumus rek lay mu def taxmiis bi mooy génne xaaj butin de guerre bi cinq parts benn partie bi mu daal di koy génne daal di séddale yeneen ñeent yi ci des ci ñi nga xam ne ñooy ci jullit ñi mu ànd ma mu ne fa asaaba kullu rajulin minhum bakran mu ne kenn ku nekk ci ñoom ci ñu ñëwoon fekkoon xare boobu xam nga xeex amul moo tax imaam ibn Isa moom dane euh, falam thumma raja'a ila madina wa lam yalqa kayda yonent mi alayhi salaatu salaam nim demee ci waa Banu Sulaym ñetti fan ñetti guddi la fa paase daal di dellu Medinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam te amul xeex dajawu fa ay xeex amu li mu am daal mooy màng na li nga xam ne mooy alal yoon yu nga xam ne moom lañ bàyyi woon bi ay gàtt ki géléem te ay géléem lool xamsa mi'ati ba'ir bi mu ko séddalee ku nekk ci ñi mu àndaloon daal am ñaari géléem mu ne wa kaanu mi'atay rajulin ñoom nag deux cents lañu woon ñi àndoon ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wa radiyallahu ta'ala wa ardaa léegi nga ne waa léegi gàtt yi am nañu leen yoroon de ñooñu nag ñooñu kay prisonnier yi doon mu ne wasaara yasaar fii sahmi rasulillah sallallahu alayhi wasallam fa ataqahu li annahu ra'ahu yusalli ah mu ne yasaar kantaan ak jaam ya ya doon yor gàtt yi yasaar moom mu doon waxal moom mujj bokk ci paar bi yonent na lay saab saab moom mooy mu nekk jaam ndax dañ koo jàpp ci toolu xar même bu dee xeex dëgg-dëgg amul gaay daw nañ mais waxoon nañ ne loolu lépp xare lañ koy tuddee ndax innamal a'malu binniyat ndax yi jëf yëpp ci yéene yi la la teg mu ne yasaar mujj nekk ci paaru yonent mi alayhi salaatu salaam waaye yonent mi alayhi salaatu salaam da koo libéré da koo libéré lu tax li annahu ra'ahu yusalli dafa gis yasaar doon julli loolu mooy bien sûr après biñ ko bi mu ñëwee bi ñu ko jàpp nee Medina mu gis ko mu nekk julli mu dal di koy libéré muy julli mu daal di koy libéré léegi voilà mu daal di koy libéré moom yasaar kon loolu mooy li nga xam ne mooy xare boobu di ghazwatu bani sulaym di qarqaratal kudri tamit insha allah ci li nga xam ne moo gën a dëgg ginnaaw boobu kon beneen xare ngoo ginnaaw xare yi njuróon a gis abwa Buwaat Ushayr Badrinil Ula ak gazwatu Badrinil Kubra ak Sulaym moom la Seydil Haaji Maalik radiyallahu anhu doon wax keroog gis nga bi ñuy gis eh, gazwatu Badr dañuy wax vers bi mu wax ba àgg wa badru qitaalin ñu taxaw ma ne waaw ndax fii lañ yem bi àggul waaye ñun pare ñun fii la yem léegi nag boo continuer li àggale vers bi mooy ma Sulay mi mi ak Sulay waa Sulay waa Banu Sulay ndax na noon abwa buwatun ushayrun thumma ghazwatu safwanin wa ghazwa badru qitaalin ma Sulay mi mi waa mooy Sulay ma mooy waa Banu Sulay mooy beneen xare bii nga xam ne gis nañ Abwa Buwaat Ushayr wala Ushayra ghazwatu Safwan mooy ghazwatu Badrin al-ula Badrin al-kubra ak ghazwatu Bani Sulaym kon six xare boobu ñu gis waaw sept sept jours juste après bi mu àggee bi mu jógee Badar ñëw Madinatul Munawwara ala saakini afdalu loolu di ghazwatu bani sulaym walla qarqaratul kudri yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di duggaat ci beneen xare xare boobu lañu imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi di nettali mu ne waqad kaana fi ma bayna daalika min ghazwi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam amru bani qaynuqaa mu ne moom imaam ibn isxaaq raxmatullahi alayhi wa an abiihi mu ne waqad kaana fi ma bayna daalika min ghazwi rasulillah mu ne nekkoon na ci diggante loolu ci xare yonent bi aleyhi salaatu wassalaam amru bani qaynuqaa di mbiru waa bani qaynuqaa waa banu qaynuqaa bi nga xam ne moom lañuy gis traité de Médine gisoon nañ leen te tuddoon nañ leen ndax ñoom dañoo bokkoon ci ñi nga xam ne ñooy tribu juif yi nga xam ne ñoo dëkkoon madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ndax boo fàttale ko dañ la ne woon tribu juif yi ne woon Medina ñetti tribu la muy waa banu Qaynuqa bi waa banu Nadir ñi nga xam ne ñooy waa banu Qurayza ñoom ñii nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa amoon ak ñoom ay accord comme niñ ko gisee woon ci le traité de Médine de Médine entre les musulmans et les juifs et les juifs de Médine ah tuddoon nañu fan yeene bokk na ci conséquences yi nga xam ne moom la ghazwatu badrin jur ci biir Medina mooy nag façon yéeféer yi dañoo éclaté wu waxoon nañ la ñenn ñi ci juif yi ak tamit ci tribu arab ya newoon foofu ci waa Aws ak waa Xasraj am na ci ñoom ñoo xam ne ba ñu gisee nga ñaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dañoo dugg ci lislaam mu am ñeneen ñoo xamante ne nii ñooñu dugg ci lislaam te dëggal am ñeneen ñoo xam ne dañu xam ne seen intérêt bu ñu bañee ñàkk ko ci dëkk bii di Yasrib fokk ñu nekk jullit ñu duggul wane ci biti ne ay jullit lañ waaye ci biir ay kuffaar lañ xubasa comme ñoom Abdallah ibn Ubay ibn Salul yahuud yi nag waa banu Qaynuqaa yi ñoom dañoo bokkoon ci ñi nga xam ne dañoo amoon ak yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ay accord te gisoon nañ ci accord yi lil yahuudi di lil muslimiina diinuhum wa lil yahuudi diinuhum gisoon nañ ci accord ya këne jullit ñi ñoom ñu ngi yor seen diine di doxal comme ni ñu ko bëggee fii ci Médina sans problème waaye juif yi tamit ñu ngi ci seen diine di doxal comme ñoom ni ñu ko bëggee sans problème ak accords yi ñu gisoon point yooyu yépp di bunuudul al muahada ma al yahud bil madina waaye nag yahud yooyu noonu badar tuddoon nañ ko keroog ne bi xare bi jeexee daf ci am ñoo xam ne dañu dugg ci lislaam da dëggal te ne lii daal mooy li nga xam ne moom la suñu téere yi tawraat waxoon yonent bii lañ ñu waxoon aleyhi salaatu wassalaam am ñoo xam ne dañoo dugg nekk ay naafiq am ñoo xam ne ñoom dañoo reste ci li ñu nekk waaye nag wane ak noonoo ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñooñu nag la imaam alxaafiz ibn xajar di wax ci alfath mu ne fa kaana awwalu man naqada alahda min alyahuud wala awwala fa kaana awwala man naqada alahda min alyahuud banu qaynuqaa fa xaarabahum fi shawwal ba'da waq'ati badrin moom imaam alxaafid ibn xajar raxmatullaahi aleyhi mu wax ci alfath ci baabu xadiisu bani nadir ci bunt boobu ci saxiixu imaamul buxaari raxmatullaahi aleyhi bi mu koy sharaa ci la waxe wax gii mu ne fa kaana awwala man naqada al ahda min al yahuud banu qaynuqaa mu ne traité de Médine boobu doxoon diggante yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak juif yi parti ci tribu juif yi ko njëkk a piétiné njëkk koo xotti njëkk ko violé mooy Banu Qaynuqa bokk ci benn ci tribu yiñ la wax sànk fa xaarabahum bañ ko defee yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi xareeg ñoom kañ la xareeg ñoom mu ne fii shawwal ba'da waqaati badr imaam alxaafiz rahmatullah aleyhi mu ne shaw ci weeru shawwal la ginnaaw ghazwatu badrin dangay gis ne kon xam nga waxoon nañ la ne ghazwatu badrin ci ramadan la ghazwatu bani suleymin ci shawwal loolu wax la en tout ci man di demee mooy ghazwatu bani suleymin wala qarqaratal kudri waxoon nañ la ne sept jours la ginnaaw bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñibbisee Medina sept jours juróom-ñaari fan la fa des daal di génn ci xare boobu yuriidu bani bani bani sulaym di uti waa banu sulaym ci weer woowu di shawwal te weer wi topp ci ramadan ci weeru koor imaam alxaafid ibn xajar raxmatullaahi alayhi mu ne ci weer woowu ci la gazwatu bani qaynuqaa ci la yonent alayhi salaatu wassalaam daldi xare fa xaarabahum xare ñu banu qaynuqaa fi shawwal ba'da waqaati badrin ci weer wi topp juste ci après weer wi ghazwatu Badr amoon di weeru Ramadan loolu imaam alxaafiz wax raxmatullah aley ñu bari ci waa ahlu siyar dañ ne Bani Qaynuqa mu ngi am ginnaaw ghazwatu Badrin ah imaam az-Zuhri raxmatullaahi alayhi comme ni nga xam ne noonu la newe ci taarixu taarixu Tabari raxmatullaahi alayhi ci sanad boo xam ne mursal la ila az-Zuhri li annahu waqafa waqafa waqafa ala az-Zuhri ala az-Zuhri mooy xadiis bi xadiis bi ci imaam az-Zuhri la yem imaam az-Zuhri ne ci shawwal la woon ah ci atum ñaareel mi al-hijriya mooy juste mooy at moomu ghazwatu badrin am ci ramadan ca shawwal weer wa ca tegu ci la ghazwatu bani qaynuqa am kanta imaam al-Waaqidi moom ak taalibeem bi di imaam ibn Sa'd rahmatullaahi alayhima ñoom dañu ne mbir mi bésu samedi la woon sax ci nisfu min shawwal ci moitié wu weeru shawwal ci la yonent mi aleyhi salaatu wassalaam daldi xareek waa ñi nga xamante ne ni ñooy waa banu qaynuqa min al yahuud imaam alxaafid ibn xajar raxmatullaahi aleyhi moom da ne ginnaaw bi mu waxee li mu wax sànk na yonent bi alayhi salaatu salaam dafa xeex ak ñoom ci shawwal mu ne wa zakara al-Waaqidiyyu anna ijlaa'ahum kaana fi shawwal sanata ithnatayn ya'ni ba'da badrin bi shahr mu reprendre wax jiñ la wax léegi ne moom la imaam al-Waaqidi wax mu ne moom nee na di imaam al-Waaqidi këne xare bii nii te yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di leen exiler ñoom waa Banu Qaynuqa après comme niñ koy gise ci biir kaana fi Shawwal sanata ithnatayn mu ne ci weeru Shawwal la ci deuxième année bi mu ne yaani ba'da Badrin bi shahr ginnaaw Badar mooy weer wi ci tegu imaam ibn xajar rahmatullah alayhi alxaafiz ibn xajar muy dëgëral wax ji mu ne wa yu'ayyiduhu maa rawa ibnu isxaaq bi isnaadin xasan an ibni abbaas mu ne liy dëgëral ke ne ci shawwal la amoon ginnaaw gazwatu badrin mooy li nga xam ne moom la imaam ibn isxaaq daal di solo ci sanad boo xam ne imaam alxaafiz ibn xajar nee na bu xasan la mu jëlu ko ci abdallah ibni abbaasir radiyallahu taala wa ardaahuma a yii yépp muy tudd dinañ ci ñëw ndax imaam alxaafis xasan al dafa ne xadiis bi bu xasan la waaye xadiis bi incha muy wirul sax mooy àggul sax ci darajaay xasan loolu li ñu mën a wax mooy imaam alxaafid rahmatullah alayhi dafa def defle ndax riwaaye bi bu imaam ibn isxaaq bi mu jële ci imaam ibn imaam abdallah ibn abbaasir radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma càllale bi àggul ndax imaam ibn Isxaaq te xadis boobu dinañu ko gis dinañ gën a dugg lan moo tax ñu ne xadis bi wérul sax ndax bay àgg ci darajaay xasan ndax imaam ibn Isxaaq dafa am rupture entre mom ak Sa'id ibn Jubayr ndax imaam ibn Isxaaq dane fa xaddatani mawlan li aali Zayd ibn Thabit dane nettali na ma koo xam ne mawlaa la ñi nekkoon njaati jaatigeem ñooy waa kër Seydina Zayd ibn Thabit mooy kooku majhul la xamuñu ko càllale boobu moo dem ba ci Seydina Abdullah ibn Abbas mu nettali ci ghazwatu Bani Qaynuqa waaye xadiis boobu li tax ñu ne imaam alxaafis dafa def def mooy ne dafa am rupture ndax majhul mooy dafa am mubham wa mubhamun ma fihi raawin lam yusam mooy ne càllale bi dafa am waajoo xam ne tudduñu ko te nag kooku mën naa nekk ku wóor comme mën naa bañ a nekk ku wóor day tax hadis da'if ah boo gisee nag wax yi nii yépp am nii ci délimitation ana ban jamono la xewoon ah mooy ne ku mel ni imaam al-Hafiz ibn ak tartiib bi nga xam ne siiratu ibn Hisham noonu la deme ak naka noonu moom la imaam Ibn al-Qayyim wax ci Zaadul Ma'aad fii hadyi xayril ibaadi sallallahu alayhi wa sallam ñoom dañu ne euh, ni ñu toftalee xare yi ba ghazwatu Bani Qaynuqaa du moom lañ toppale ci ghazwatu Bani Sulaym ñoom ginnaaw ba gazwatu bani sulaym beneen xare lañ indi boo xam ne du gazwatu bani qaynuqa bal gazwatu bani qaynuqa dañ koo teg ci cinquième position après badr mooy ne ginnaaw badr ah gazwatu bani sulaym gis nañu ko ñoom ghazwatu bani Qaynuqa boo toppee Sulaym après bi ci tegu bi ci tegu bi ci tegu ghazwatu bi cinquième position lañ ko teg moo tax imaam euh, kii euh, euh, borom Zaadul Ma'aad di imaam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi moom bi muy cité xare yooyu ginnaaw Badrin ah, cinquième wax la cinquième position la ko teg dafa indi quatre yu njëkk yi bi mu mujjeel mu ne gaza bani qaynuqa wa kaanu min yahuudi almadina fa naqadu ahda fa xaasarahum ila axiri ma qaal mu ne ginnaaw gi gaza la xare loolu mooy xare yi am avant waqatu Uhud avant xare Uhud ñoom dañoo compter cinq xare yoo xam ne diggante mooy diggante Badar ak cinq xare mooy ñiñ la tuddal imaam euh, ci siiratu Ibn Hisham ni mu ko tofalee naka ni mu ko toftalee naka noonu imaam al al al Hafiz Ibn Kathir ci al Bidaaya wan Nihaaya moom it pare naka noonu imaam Ibn al Qayyim ak ñeneen ñoom noonu la def mooy ne. dañoo def ne dernière xare bi yonent bi alayhi salaam xare entre ghazwatu Badr ak Uhud dernier bi mu te mooy cinquième bi mooy ghazwatu Bani Qaynuqa te ñooñu boo toppee loolu mooy kon du Shawwal sauf que ku mel ni imaam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah ci fal al moom comme gis nañ waxam dafa dëgëral wax ji ne ñoom waa Banu Qaynuqa ñoo ñu njëkk a njëkk a violer accords yi doxoon seen diggante yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu daldi fa xaarabahum fi shawwal mu daldi xare ñoom ci shawwal ba'da waqati badrin ginnaaw waqatu badr ah, à vrai mooy gis nga riwaaye yii nii yépp ñu la wax tanaan ghazwatu bad ki banu Qaynuqa ci shawwal la am mooy ne boo ci jëlee benn par benn wéruñ ah imaam